حبيب الله يا صفي الله يا أمين الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا شفيع الله يا أمين الله الله الله الله يا حبيب الله الله يا تقي الله يا أمين الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا شفيع الله يا أمين الله الله يا رسول الله الله يا الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله يا سفي الله يا أمين الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا شفي الله يا أمين الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا صفي الله يا أمين الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا صفي الله يا أمين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wa ala alihi haqqa qadrihi aziim waaw <coughs> yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dikk na jamono ana kañ la dikk jamono moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy at bi ñu doon tuddee fiil waaw waaw amul fiil mooy at bi nga xam ne ci la seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam gane àddina ana lan moo tax ñu tuddee ko amul fiil fiil mooy lan mooy ñay amul fiil atum ñay ya lan moo waral ñu tuddee ko atum ñay ya dafa amoon réew mu ñu tuddee yaman capitalam ñu ko tuddee sanaa dafa am ku fa nekkoon di benn buur buur boo xam ne kàccoor la woon ñu ko tuddee abrahata bun sabaax mu daal di gis doomi aadama di aj màkka aa ah, kañaan daal di ko dugg lool ba ko kañaan duggee moom mu ne moom it dafay def ni kaaba gi te kaaba yi benn dong lay doon mooy néegab yàlla googu ci màkka te seydna ibrahim yàlla joxoon ko ndigal ne ko na nga def kaaba gi waaw waaw moom abrahata bun sabaax waaw ci la tabaxee kaa néegam boobale ne nii lay def mu ne eey yéen waa réew mi waaw yéen waa doomi réew mi ren day di aji màkka bu déwénee ngeen acc suñu néeg bi at bi nit ñi waree dem màkka ñoom ñëpp dem màkka waaw ca déwén mu waajal ne nit ñi dañuy acc ci kaabam gi kenn dikkul de kenn dikkul mu ne nag dafay forcer waa réew ma neex naqadi ren gii duñu dem màkkadi ci néegam bala ñuy acc si mu téye bés ne bés googu ci lay daloo église am bam ko deferee ba mu taaru jàppal ko aw bës daadi woo ay ay nitam ah ndeke am na ko fanaan ci dëkk ba mi ngi bokk ci bani kinaana mu daldi jaar ci mbalit mi lépp lu mu fa gis muy dem àll muy xasaw xasaw muy lu tilim muy lu seexlu mu dajale ko mu ñëw tuur ko ci biir église am boobale ah moom buur boobale te mooy abrahata bun sabaax waaw waaw moom abrahata ba mu xëyee ànd ak ganam ya waaw ba ñu ñëwee bay dugg de ah la xet gu bon googu daal leen teeroo ñépp teye seen bakkan daal di deltu gannaaw de mu ne lu bon lu ñaaw lii waaw waaw lu bon lu ñaaw li anakan moo ko def ci bërëb bi am ku daal di addu ni eh yow buur waaw yow buur de lii ki ko war def de mooy gan gi fi fanaan ci dëkk bi am na ku fi fanaan waa Makka mi ngi bokk ci bani Kinaana du jomb dey fiiraanga moo tax mu daal di def dem àll yi ci bërëb bi ah waaw ana lan la dogu moom buur bi mu ne dafay dem Makka mu toj kaaba gi ah kaaba gi day du loxo moo koy toj kaaba gi yàlla sàmm na ko ba daa abadan kaaba gi day dafay nekk ci ron càmmab yàlla rek yàlla yàlla dolli ak sàmmam ci la waaje arab gëléem la xam arab xamul ñay moom nag ay ñay la jël ne dafay tojji kaaba gi ñëw na ba jegañ màkka aa ah, waaw ñëw ba mu ñëwee ba jegañ màkka mu dajeg ay gëléem yu takku mu daal di jël gëléem yooyele ndeke gëléem yooyele ki nara doon si maamu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam te mooy abdul muttalib moomoom moom gëléem yooyu ba mu ko déggee mu ñëw ci moom ne ko hee ñu ne ko ah sang Makka day moo dikk mu ne sang Makka moo dikk ah ba mu ko gisee a ah, du nangoo toog moom ci kaw lal bi waaye mu wàcc ñu bokk toog ci suuf mu ne ko ah bismillah sa tànk lan la woon mu ne ko sama gëléem yi nga téye bu ko moom te muy alalu keneen moom laa jël si mu ne ko yaa ñàkk ful la ba mu la gisee de dama laa woon ba màggal la waaye ba ñu jonjoo ndek yoo amoo fulla kaaba gi nga xam ne mooy sa teraangaay ay maam kaaba gi nga xam ne mooy sa teraangaay ay maam say baay waaw waaw moom laa toj ci de yow ñaanoo ma ma daal di bàyyi kaaba gi waaye nga may naan ay gëléem ah maamu yonent bi sallallahu ko amoon fulla la mu ne ko gëléem yi de man maay boroomam nit na sàmm alalam mu ne kaaba gi nag man moomu ma ko néegab yàlla la yàlla dina sàmm kaaba ga lii mooy pas gu wér waaw waaw yaa ngoog kaaba gaa ngoog waaw ci la génnee fa ñu naan minan walla muna fala dajeek waaw ku ñu naan abu rixaal kooku tegtal ko yoon bi jëm ci makka wax ko ni kaaba gi mel war na xeetam saa su nekk lii dafay am ku jaay askanam yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi ngeen bàyyi xel fu nit lu nit yàqule na ki ko xam moo ko yàq ah waaw waaw ba ñu defaree sémmiñ ba ñu defaree sémmiñ waaw waaw ba ñu defaree sémmiñ garab def koo daal gis ne lii lan la ñu ne ko lii lañ lay goree garab daal ree ne loxo kese ak weñ kese man mënu def dara waaye ba ñu wutee bant def ko muy njur dugal ci weñ ba mu ko gisee la jooyee ñu ne ko lan mu ne bu ñu jaaraloon ci sama mbokk duñ ma mën a jot mukk kon bëri na nit ku yàqule ki la waroon a defar moo la yàqal ah fekk dara waralu ko bu dul kañaan rek kañaan baaxul kañaan baaxul dafay nàmp xol dafay dem ba jural la jàngoroy zahir ak jàngoroy baatin jàngoroy zahir da ngay dem ba am jàngoro goo xam ne dootul fajooti lu mel ni cancer dee moo ciy tegu cancer bu jàppee xol ana foo jëm dama wuti càngaay kañaan moo koy def ni matt di lekkee ni safara di lekkee matt kañaan noonu lay lekkee jëf ju baax waaye ñett la de kañaan kañ-kañi kañ ci kañeet <laughs> alhamdulillahi rabbil alamin kañaan mooy lan mooy waa ji mi ngi wuti yàlla bu mu am toolam bi mu tàmbali yàlla na booy déposé na dam déposé yàlla bu ñu ko jël mi ngi dem defi recrutement yàlla nañ ne feebaru àdduna gi yëpp moo ko yore ñu dàq ko li mu am yàlla na ko ñàkk li mooy kañaan baaxul kañaan dafay dem bépp boo gisee ki nga añaan doo mun a toogati dem rek moo lay dese yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi ñaareel gi nag dootuma ci jaaraat hmm? <laughs> kañet <laughs> mooy boo gisee waa ji doo ko tey sa ngalaa di ŋóobi xool côté géej ciifu pour ci tigu ñëkkal sa kanam ñaaw ci xare gi rek bopp bindul nang koy tojee kañ kaña kañan nag mooy lan mooy na dee léegi ma doon na ay jabaram <laughs> magasinam bi yàlla na ci sàcc dugg toj ko mi ngi wuti yàlla bu mu am ku ko bëgg may yàlla boo am waa lii nag mooy la <laughs> ah bëgguma sama jëkkër waaye sama wujju du ko bëgg loolu fen la <laughs> waaw seetal kooku jaay na xeetam kooku ñu ngi ko tudde abu riqaal ba abraxata ñëwee ba jegeñ kaaba gi ana lan la yàlla def yàlla mi ngi koy nettal seydina muhammad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsalayhim tayran ababil tarmim bihi jaardi min sijil fa ja'alahum ka'asin maakul allahu akbar la ilaha illa allah yàlla nee na muhammad alam tara waaw alam tara ndax alam tara ndax xel matoo alam tara ahankay jaas jàng alam tara du deñ mukk noonu la de ni mu la koy waxee a sa jëmm bu ko fekkee sa ruu fekkee na ko kay fa kaawtéef fa ala seetal naka la defee rabbuka sa borom bi astaabil fii li ci borom ñayya ana nan la yàlla def wa arsala alayhim dafa yónni ci ñoom tayran ababil waawa ababil mooy suñu avion yi di de bombarder léegi te du am pilote bu ko yóbbu mooy avion sans pilote ki koy dawal technologie la mi ngi ci biiram picc yooyu ñu mel ni ay Fouga mel ni ay super standard mel ni ay fantom mel ni ay Tornado mel ni Fouga waaye picc bu nekk gémmiñam xeex bu xonq coy mi fa bu jóge safara tànk ndeyjoor noonu tànk càmmoñ noonu bu ñu tiimee kenn ci ñu àndoon ak buur ba di di toj ci kaaba gi dañ koy ne put ci digg boppam xeer ba daal di lakk digg bopp ba seeyal yuur bi màbb bët ya màbb bakkan ba damm bëñ ya dugg ci dënnam toj xol bi toj xëtër ya daal di génn ci suufam ni la leen yàlla reyee ñoom ñépp wa arsala mu yebal alayhim ca ñoom tayran ay njanaaw ababila wallahi tarmim di leen sànni bi hijaaratin ci ay doj min sijilin goo xam ne safara bu xonq coy la ndox du ko fay mukk ndax safaray safaray ma la dañoo mujj ka asin maakulin naka ngooñ goo xam ne jur daf koo lekk ba yàbbi ko jur nag lu muy lekk ba yàbbi ko a ah, jegañ ko dootu yomb nooy nepp rek moo fay nekk ñoom ñëpp noonu lañu deeyee nii la yàlla sàmmee kaaba gi waaw waaw nii la yàlla sàmmee kaabaam bi de waaye nangul rey buur ba buur bi di dellu di dellu di daw moom kenn ci àll bi ñum mu àndaloon yépp dee nañu garde corps yi dee nañu attaché de cabinet yi dee nañu ah? ba mu ñëwee ba dëkkam nag nettali ba pare mu gëstu rek daal di gis picc beneen picc ci kaw mu ne waa kay picc bu mel nii moo rey sama gaaya ndeke bosam bala moom moom di rëccul de mu ne ko putt ci digg bopp bi rek ci saasi mu daal dina ngoloñ dee na waaw waaw xew-xew boobule ba mu paase ay fan ci la seydina muhammad sallallahu alayhi gane àddina muhammad mi ngi gane àddina ci weer bi te mooy weeru gàmmo aa dañu ne man dama dox diggante ñaari gàmmo waaye yonent bi juddoom dëgg dëgg ci ñooñ baatin yonte yàlla Muhammad mi ngi dikk ci njël ci njëlu fukki fan ak juróom-ñeent ñett mooy xayyun allahu la ilaha illa huwal xayyul qayyum xayyun xaa bi juróom-ñett la yaa bi fukk la ci la yonte yàlla Muhammad gane àddina boo demee ci réewu penku ya bés bi lañ koy def de weddiwuma keneen Maodo Malick si nee na yàlla na taas ci barkeem nee na at bi yëpp gàmmo la suba yi gàmmo lañu ngoon yi gàmmo lañu nawet noor cooroon lolli lépp Seydina Muhammad moo ko moom kon bés bu waay gàmmo rek baax na démb moo waroon a nekk gàmmo gi ndax mooy fukki fukki fan ak juróom-ñaar te di fukki fan ak juróom-ñett dañoo juumaat ci weer bi waaye sama yërmaan la jëm ci nit ñi bu ma defee démb am ñu ñëw tey nga yàq sa essence lii rek moo tax ma laal ko toxal ñëw tey comme Maodo Malick si nee na bés boo gàmm rek yonent bee ko moom bés boo gàmmuli yonent bee ko moom mandi ko ngir noppal leen du tabaski du korite bu doon tabaski la wala korite la ma jël samay responsabilité waaye lii nag comme yonent bi bés boo ko tàntale nga am gërmandeem kon ñu tànt tey bés bi ngeen xam yal na yàlla fay leen yaa rabbi dikk ak jàmm dell ak jàmm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci njël la dikk altine la woon lii nag ku ci bugg am firnde bu wóor bu fekkee danga nga yéer téere demal jënd téere bi ñuy tuddee aadabu ziyaaratul qubur da ko fekk foofale ci ku bugg a yéer da fekk foofale yonent yàlla Muhammad ci njëlu tey bii la juddu yal na yàlla fay yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doomi adam buy juddu bopp lay dikkee waaye naa Muhammad dafa dikkee siis ay tànkam moo génn sallallahu alayhi te loolu bu naree xew ci jigéen foog ñu def ko césarienne ñu opéré ko lu ko mooy mu dee ca mat ga bépp jigéen bu ëmb yàlla na nga wusi nag jàmm yaa rabbi waaw nga wusi jàmm waaw yonte ba muy dikk jamono ay tànkam la jiital waaye ba yonent bi daanoo ana kan moo ko for sallallahu alayhi wa mooy ummu shafa mooy yaayu ki gënoon a ëpp alal ci saxaaba yi te mooy abdurrahman bun awf yaayu kooku moo ko for doom bu juddoo dañ koy jël sang ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw dafa dikk fekk sang nañ ko bu diw ko de doom bu juddoo dañuy raxas kawaram ya daal di ko moom dafa dikk fekk kawaram nga benn sobe nekku ca ñu ngi ko peñe ñu ngi ko diw doom bu juddoo ñu soog a dagg ji mbax ba yonte yàlla Muhammad dafa dikk àddina fekk dañoo dagg jimbax ba sallallahu alayhi wasallam ba na doom bu juddoo dafay dugg néegu góor ñu ne njulli la tey yonte yàlla Muhammad dafa dikk fekk yàlla motal na ay cëram doom dafay judd def ay jamono mu soog a am bëñ yonte yàlla Muhammad dafa dikkaale ak ay bëñam sallallahu alayhi doom bu juddoo dafa yuuxu bu yuuxul ñu dóor ko ngir mu yuuxu waaye Seydina Muhammad ba mu daanoo yuuxul de dafa sabbal yàlla dafa bañ dafa kañ yàlla dafa jiin yàlla allahumma salli ala Seydina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa wa miqdaril azim

allah allahumma salli ala sayyidina muhammad waaw moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mu dikkee jamono fekk baayam génn na àddina ba ñu ëmbee ngeen ci mbinde bi sallallahu lu dem ci ñaari weer ba jëm ci ñetti weer waaw waaw baayam fekk dem na ca Yasrib ne doom day nawle la sa doom bu ñëwee danga ko war a ngénte teral ko ngénte nag ñett la de ngénte ngénteew génn teen ngénte mooy lan dangaa munal sa bopp nga jënd xar ah jënd ay ay ci ak ay bonbon jënd sa ceeb jënd sa diw ku ñëw da nga tudd ku ñëwul nga tudd loolu mooy ngénte yàlla nañ ko yàlla yombalal ngénteew nag mooy danga ko yëgle di ko yëgle di ko yëgle bu gaa ñu ñëwee nga am loo def ci ngénte gi bu gaa yi ñëwul nag ak nga dëpp nga dëpp cin ba kooku mooy ngéen teew génn teen nag mooy amoo loo def amoo ko la dimbale boo génnee tuddagoo nga daal di teen ci kaw loolu mooy génn teen <laughs> mu ne waaw waaw yal na yàlla fay leen yaa rabbi lii rek la muhammad bëgg am na bunt bu nekk aljana ñu ko tudde buntu xéewal kenn du fa dugg mukk bu dul kuy bànneexloo doomi aadama yi yéen ñépp ree ngeen kontaan ngeen seydina muhammad ree na kontaan na yàlla nañu ree ne ca aljana ya rabbi ñun ñépp yàlla nañu dugg aljana yàlla bu ci kenn texe di ya bi ey yow yàlla bés bu ñuy wàccee bàmmeel yàlla na fekk ci ngëm yàlla lañu dee yow yàlla bu ñu malayka bi di laaj ci biir bàmmeel na nga saxal suñuy làmme ñu mën a tontu tontu gu baax waaw baay bi dafa demoon fi ñu naan yasrib te tey ji moom la ñu tuddee almadinatu munawwara mu ne dafay wuti teraanga ngir bu doomam ganee àddina mun koo teral de te mooy ngénte ndeysaan waaw yàlla daal di ko moom foofu le mu daal faatu ay bagaasam lañu delloosi euh, bagaas yu naqadee xool bagaas yu métti bagaas yu diis dem nga àll say bagaas ñib si yoo ñib benn baay bugg koo gis benn yaay bugg koo gis kenn ku nekk sa sago sa doom bu génnee àll ah, waaw waaw waaw waaw jot nga gis ko muy wàcc nga dawgat na ko xayoo lii yaay lii la bëgg baay lii la bëgg waaye bagage yi dikk doom bi dikkul ah waaw yàlla nañ ko yàlla musal yaa rabbi ñu dem yëpp yàlla nañ del seeg jàmm te bu ñuy ñëw yàlla nañ àndaale lu duuf moo tax keroog yaay amul ba muy wasin fekk yonent bi doon na jirim te dikkagul àddina waaye ba yonent bi ganee àddina keroog benn buur fanaanul ci kaw lal de waaw benn buur fanaanul ci kaw lal boo yéeg ci kaw lal bi rek mu daal la wongeet nga tegu ci suuf dara ba tegu sa kaw mbàjjo ba tegu sa kaw fajaas bi tegu sa kaw sala bi na ngoloñ sa kaw nga yuuxu say gaay daw ñu yëkkati la boo yëkkaatere noonu rek ndax sang-sang yi moo dikk jamono sallallahu alayhi wasallam makka amoon na benn këll doom bu judd rek ñu dëpp la ko buñ la ko dëppee waaw waaw buñ la ko dëppee ñu ne da ngay yaa bopp waa bañ ko dëppee Seydina Muhammad dafa ne tàcc daal di toj qul jaa alxaqu wa zaaqal baatilu innal baatila kaana zahuqa waaw waaw loolu xew na keroog keroog boo nekkee ci Makka ngir leeraayu asamaan bi ak suuf am na benn réew bu ñu tuddee Rome mooy romain yi Ruum alif lam min Ruum da ngay Makka yaa ngi seen taax yooyu mel ni nga toll fii ci saañ bambara ngay seen Abuja ca Nigeria mbokk yi lii sori na de nekk fi ci saañ sa bët di gis Nigeria leer boobu jégg na dayo de waaw moo tax xaadimu rasul Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi tagg Seydina Muhammad ci leer googale mi ngi naan nuurun azimun qad yara bihi qusura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayral hurmi azimun qadira bihi qusuur aysara man kaana fi ummil qura makkata xayral hurmi nuurun azimun qadira bihi qusuur aysara man kaana fi ummil qura makkata xayral hurmi kooku mbindam xaadimu rasul la suñu jàmbaari fàkk tëdd gi buñ ko amuloon du baax mokk nee na nuurun azimun leer gu ngand ngand sëñ Tuba mooy wax sëñ Tuba lu mu ngandal lu ngand la ndax moom ngand la ngand mooy xam ngand mu ne nuurun azimun ah waaw waaw leer gu màgg a màgg waaw bari na buñ ca gisee de waaw usura Kaysara pale ba président ba dëkkoon te mooy kaysar tubaab naan ko César yaa ngi toll makka ummul qura di ndeyu dëkk yi waaw makka ba nga xam ne mooy ngeen ci xurum yi li yëpp ci leeru seydina muhammad sallallahu moo tax nit ñi rawante wuñ ci mun a julli mun a woor nit ñaa ngi rawante ci gën a bëgg seydina muhammad de moo tax mawlaana cheikh ibrahima ñas yal na yàlla taas ci barke muy bàyyi mi ngi naan lu ma nit jëlal man nangu naa ko lu ma nit xañ nangu naa ko waaye weeru gàmm bu taxawee na ngeen ma ko bàyyee man bëgguma a wujje kenn ci Seydina Muhammad de mi ngi naan hani an li Ibrahim la hilaluhu hilalun bada li nadirina jamaluhu hani li Ibrahim la hilaluhu dana ma ndokkeel ak ndokkeel li ibrahima ñeel jëmm ibrahima ñas allah akbar xanin li ibrahima laaha aaw felfeti laaha feeñ laaha dàng na waaw xilaaluhu waaw teru temba xilaalun terute goog nga xam ne nee na jibiti waaw ak taar ak rafetaay ak puukare waaw ñeel waay xooli de yal yàlla fay suñu mag ñooñale seen coonay démb mooy suñu noflaay tey gi ñoom ci suuf lañ doon toog di gàmmoo tey ñu ñu ngi ci ay làmp ay fauteuil ay siège seetal ni ma nongu ci kaw rek ah danañ lu ci dugal sëñ bi <laughs> dama doon taxaw di gàmmoo njaboot gi ñoom ñoo ne dañoo nemmeeku boo toogee da sori lool waaye jóg toog jóg toog bi mage dikk na léegi ñu ngi lay ñaan ngir yàlla ak Seydina Muhammad comme yaa ne woon doo toog mu gàmmul Seydina Muhammad da ngay taxaw Seydina Muhammad dafa doon nangul nit ñi ngant ñu ngi lay ñaan ah njaboot lañu li ñu bëgg mooy nga mun koo def ba ñu sori ci lool kon li ñu ñaan ren bàyyil ñu wutal la turbine nga xam ne da nga ne nongu nongaaral ca kaw ñëpp di la seen rek waaw ah, moo tax ma ni ma ne nongu ci kaw rek <laughs> waaw waaw yonent yàlla Muhammad dikk na jamono waaw waaw at boobale bépp jigéen bu am doom rek waaw góor de waaw Makka at bi Seydina Muhammad ganee àddina bépp jigéen goo xam ne am nga doom doom ba góor la yàlla mi ngi tàmbalee wutal Seydina Muhammad ay soldaar di wutal ay sahaaba waaw waaw am na réew mu nekkoon ci àddina bi jamono joojale ñu naan ko Faris léegi moom lañ naan Iran seen buur moo doon anu sarwaan Kisra yàlla dogal ci guddi gi Seydina Muhammad ganee àddina palem ba daal di ringi-ringi ba fukki keno ak ñeent daal di ca daanu ah bu yéegi ci kaw lal bi lal bi wongeetu ko mu gis ay fasu naari góor ak ay géléem mëdd mu ngi jéggi benn dég déeg bu ñu tuddee dij la pënd di génn loolu yéem ko géej nan la ci pënd ji jógee ba bët setee mu dajale kàngamay réew ma ah ne man de jaaxle na démb sama pale bi yëngu na ba fukki bërëb ak ñeent daanu na ca fanaanuma ci kawlal bi ci suuf laa fanaan ah safara lañ doon jaamu ay junni at ki doon xam bu safara ga ñoo ne ko safara sa day fay na de mel ni ndox moo fa nekkoon a pareegul wax géej gi fa nekkoon ñu ko di tuddee saawata waaw waaw géej gi day at bu nekk balaa muy wallangaan balaa muy waalo dañuy seet jigéen bi gën a rafet daal di ko ko jox mu lekk ko mu dee mu soog a wallangaan di waalo ñu ne ko géej googu tam wow na mu ne li nag doy na waar man de dama am gént gu ma tiital teg a ah, firil leen ma ko ñu ne wax ñu ko ñu firil la ko waaw waaw ñu ne ñun ndey mënuñoo firi gént gu ñu nettaliwul dang ñuy nettali ñu firil la gént gi waaye naa firi gént rek te kenn nettaliwuñu ñun mënuñu loola leen a ah, da nga yebal ci Nu'man bun Munzir ci réew mu ñu tuddee Hira ci réewu Iraq moom de am na ay boroom xam-xam ñooñ mën nañu loolale ci la yónnee ci buur boobale te mooy ah Nu'man bun Munzir nekkoon i hiira ne ko daal nag ma yónnee ku may fiir sama gént gi mu daal yónnee ku ñu tuddee abdul masih waaw waaw abdul masih bon amr al-Ghazani kooku daal di ñëw ne ko danga may nettal sa gént gi ah ma ma firil la ko mu ne déedéet ma li ma bëgg kay mooy ku may nettal la ma gént dellu ma ko firil waaw waaw mu ne ko waaw loolu de kenn rek moo ko mun mi ngi ca réewu ñu ko tuddee satiix nit la waaye mun nga koo lem ni basang waaw yaxam yépp dañoo nooy nepp noo ko lemee rek mu dem li day njombe la ba mu demee ca Shaam fekk kooku ndeysaan mi ngi feebar bay sukuraat mi ngi gëmm mu woo ko woo ko mu daldi ko bakk daldi ko kañ mu xippi bëtam naa kooku Abdul Masih mu ne ko waaw nijaay man la mu ne ko xanaa anu sarwaan di buuri Kisra moo la yónni mu ne ko waa moo ma yónni mu ne xanaa géntam bala seetal mi ngi nettali gént guñ ko nettaliwul mu ne ko li mu gént waaw mooy palem ba fukki xeer ak ñeent daanu na ca waaw safaram sa fay na géejam ba ngacc na gént na it ay fas naari góor ak gëléem mëdd ñu ngi daw di jéggi géej ga pënd di génn naka la pënd di génnee ci ndox mu ne boo demee nga ne ko boroom kaala gi moo juddu allahu akbar te mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko boroom kaala gi moo moo juddu mu ne kan mooy boroom kaala gi mu ne ki nga xam ne buy dox dafay yore yat moo juddu mu ne ko ah kooku mooy kan mu ne koy mooy ki nga xam ne waaw waaw waaw mooy ki nga xam ne bu dikkee njàng daal di dikk te mooy iqra bismi rabbikal ladhi xalaq xalaqal insaana min alaq laata Muhammad di ñëw waa Makka xamuñu jàng njàng Muhammad nabil la waaw waaw Muhammad nabil ummi la kenn jàngalu ko yàlla rek moo ko tànn def ko xayru xalqillaahi ba mu ñëwee daal di ko nettali buur ba buur bi ne ko ah fukki buur ne mu ne ko nee nag sa fukki kenn ak ñeent yi daanu ah waaw da am fukki buur ak ñeent buur ba daal di muuñ ne ko loolu day lu yàgg la waaye buur yëpp faatu nañ ci jamonoy Seydina Muhammad seen desit ñoo faatu ci jamonoy Seydina Usmaan bun Affaan kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi noonu le waa Makka dañoo amoon aada waaw waaw waa waa Makka dañoo amoon aada waaw aada googu mooy lan doom bu juddu dañ lay yóbbu ca kaw ga nga dem nampi foofale waaw waaw doom bu juddu rek dañ lay yóbbu ci àll nga nampi niti àll waa njàmbar dëgg-dëgg ci ñoom la nekk waaw niti àll ñoom ñooy dégg làkk dëgg-dëgg waaye ci taax bi déggatuñu déggatuñu làkk dëgg-dëgg seetlu ngeen ko demal léegi ci taax yi dangay ngay daje kenn mu ne allo booy booy anglais la ça va kooku français la foo jóge gàlle ba kooku pël la ah bon merci naanu loolu séeréer la maa ngi leen di nuyu lii wolof la <laughs> booy sawa foo jóge gàll ga mexe sim naam la juróomi kaddu ci benn seconde kooku nag nga dégg làkk réew doo ko dégg waa kaw gi nag ñooy dégg làkk dëgg dëgg moo tax waa Makka seen doom bu judd woon dañ ko yóbbu ci àll bi ngir mu mun a dégg làkk réew ma mu mun a doon jàmbaar mu mun a dund dëgg dëgg dund waaw waaw am na jigéen yu bawoo ci bani hawazin ñëw di wuti doom yu ñu nampal ba ñuy ñëw ci suba si ñu ngi ànd benn jigéen bu ñu tuddee alimatu shaadiya waaw waaw miskin la woon boo gisee moom ak jëkkëram kii mi ngi war ci mbaam kii mi ngi war ci gëléem mbaam baa ngi lapp kooñoor gëléem baa ngi lapp kooñoor ñoom mujj a yegsi ngir seen jur yi dañoo xiif jigéen bu nekk bu duggee ci kër ne ndax am ngeen doom bu ngeen bëgg ñu nampal ko ñu ne waawaaw ana baayam mi ngi nii ana yaayam mi nii ñu jël ko waaye ku ñëw kër Abdul Muttalib waaw ndax am ngeen liir am nañu liir kay nan la tudd Muhammad ana baayam faatu na ñu ne doy na ñun daal jiri munuñ ci dara alimatu saadiya dikk na moom kër gu mu dem ni mu yooyee buñ ko gisee kenn du ko nangoo jox sa doom ne ku yooy boo ko joxee sa doom waaw waaw dootu yemati ci yooy de yoo lay doon yooy foo ko laal fa la dee waaw mu wër ba sonn ñële ñëpp am nañu doom bay ñibbi waaw moom amul doom mu yóbbu de mu daay dem ci kër Abdul Muttalib ne ana seen liir bi may dégg ñu ne ko liir baa ngi ni waaye baayam dundul de mu ne jox leen ma ko du jomb yàlla defal ma ci barke wallahi yàlla def na ci barke ah barke ak wërsëg du benn wërsëg wóorul de lu wërsëg sëg mooy cimetière di ci di am tuuti tuuti moo gën mu ne xabara nga dee benn yoon tuuti tuuti toq toq déeg bi dana fees te du toj waaye bu ne xabab kàmb moo fay nekk wër sëg lu wër ay sëg barke moo baax soxla bu teew danga am loo ko faje waaw te doo am lu bari ñu lay gémmiñu tay ji boo amee tuuti rek làmmiñu di la ŋawte ŋawte waaw fan lay jëlee day soppi xaalis gisoo jéem nañ ba sonn pour def drogue sama oto pour ñu ne sëriñ bi li muy liggéey yëpp ci drogue la ko jëlee xanaa tooñ ma ñu ne dafay soppi xaalis kenn ku nekk di wax boo de ànd ak dal ànd ak tekk di liggéey lillahi wali rasuli rek am na noom ku taxaw fële di la takkal yéen ñu ne Kadhafi moo ko doon dimbal kooku dee na maa ngi liggéey ba léegi ñu ne Saddam Hussein moo ko doon dimbal ah kenn ku nekk di wax jéggal naa leen kenn liggéeyul kenn liggéeyul bu dul yàlla boo jiitalee yàlla lépp dangay fekk mu maase waaye pitax bu jiitoo beeskat ci sën dafa yàgg waaye bu muñee ba bees kat bees bu ñëwee dafay for ci sagom dem kenn du ko bund xatal boo bàyyi ba yàlla jiitu nga topp ca da ngay fekk lépp di nux nux nuxi waaye nga bëgg a jiitu yàlla doo am foo jaar kon na ngeen ànd seen xel alal gi ngeen wut ko wutin gu sell alal juróom la alal juróom la alal juróom la benn ñu may la ko lew na la wala nga dem ñaq ci lu ci lu dagan nga am ko lew na la wala ñu sarax la ko lew na la wala sa mbokk dee nga doon lii lew na la bu dul ñeent yi benn alal bu dagan amatul déedéet déedéet déedéet hmm nga ñàkk ci lu lew ñu fay la muy tool muy place nga liggéey leew na la ñu may la ko leew na la ñu sarax la ko leew na la nga deele nga donn leew na la waaye ci def benn dagana ci lépp dafa araam xaalis loterie nationale yi dafa araam ñoom ñooy soppi tur gi teg nañu nangam boo téléphoné nangam yoon ci SMS xaalis bi ngay dugal riba la dañ koy dajale ñu am ci dix millions ñu jox kenn trois cent mille ana dix millions boobu araam la moo tax société dafay tëj rek dafay daanu rek loterie dafa araam jackpot TV dafa araam xoos xoos dafa araam xip xef xippi <laughs> lii lépp dafa araam waaw buñ la ci jëndalee càngaay nag nga gën a alko xaalis bu araam bi dorog bi yamba bi ñu jënd la ci càngaay sàngee la ko nga yóbbu ko yomul xiyaamati looy wax ñu suul la fëgg seen loxo dellusi si te doomu aadama bu tëddee ci lal bu gadee fekk branché wu na moom rek mooy dégg moom rek mooy gis mu tàmbali di sukuraat soxna si mu ngi yore wantaay di ko upp ndànk-ndànk yëgatul seddaay tàngoor bi nekkul ci biti ci biir yaramam la nekk buñ ko andiloon fukki climatiseur du yëg seddaay mi ngi ñax rek dee jegañ na bët yi gisatul boo ko niitalee làmp bi du ko gis ndax li doon gis mi ngi dem gémmiñam ñeppeeku na mënatul ñepp ndax siddi siddi di ko doon ñebloo nee na yàcc boo yëkkatee loxo bi mu ne yasar nga yëkkati tànk mu ne yasar wan nazi'ati gharqan am benn malayka bu ñëw sëgg ci nopp ndeyjooram ne ko dox nañu àddina bi yëpp magasinu àddina bi yëpp seet nañ ko amul benn tibb bu deseeti boo war a lekk waajal sa waxtu sëreetul ista'id faqad qaruba ajaluka préparer sa dikk soreetul mu gestu ni tuuti nga foog ne njeganaay bee baaxul nga defar ko déedéet moom malayka bu la gis muy dem mu koy xool mi ngi bugg a daw te mënatul jóg ndax amul tànk yu mu dawee tànk yi dee na yow nga defaraat njeganaay bi du njeganaay bi de ci saa si mu gestu beneen malayka dikk na ne ko góor gi seet nañu château àddina bi yëpp teen yi yow amatoo benn ndox moo naan te sa naan jeex na boo defee ndox ci gémmiñu mu génne ci bakkanam dootul naanati mu gestu nga defaraat njeganaay mu toogaat mu tëddaat ñu dàq xale yëpp génne leen ci ëtt bi soxna yëpp talatuñu musóor sa ñu ngi la tiim rek beneen sëgg sa nopp ne seet nañu àddina bi dootoo doxati mukk sa dàll bu génnee te keneen a ko sol sa mbubu buñ ko gisee keneen moo ko sol waajal soo reetoo de kii mujj nag bu ñëwee kooku dina ko xaruba de jegeñ daf ko ne xat jaa ajal ko sa dig dikk amatoo ngelaw boo nokki amatoo ngelaw boo war a nokki boroom tàmbalee xaran ngelaw dafay génn waaye dootul duggati ah fal am amran malakul mawti daal di cippeelu mooy Azrail ñëw ci doomi Adama bi fekk dajale nañu li doon jebbiloo we boo daggee wee li ko doon jebbiloo dem na boo watu woon lii sa xalaat kawar bi dem na li nga doon xoolee dem na li nga doon déggee dem na tey kër gi danga ko génn tey daañu la piqûre ay pelem seex yàbb da nga suuru wal tafati saaqu bi saaqi tànk bu njëkk ga mu daay daanu ci moromam da diwoo saafara danga nga dee danañ la defal pomaat da nga dee dem leen ci sëriñ diw dem leen ci jabarankat diw danga nga génn àddina tey de jabar ji dootoo ko jabaroo jëkkër gi dootoo fëgg sa tànk jaar ci gannaawam leen nga dem danga nga wàcc sa étage bi tey sa doom yi danga dem bàyyi leen tey sa tool bi doo ko béyaat sa oto bi doo ko dawal xanaa ñu dugal la ci yóbbu la ci cimetière yi suul la jékki-jékki borom ne xax jeex na keneen soxna yëpp daal di daw génn ci biti wooy yaay euh, fan laa jëm foo jëm fan nga jëm fan lii du léeb du luppoon ana suñu maam yi dem nañu ana suñu bàyyi dem nañu maag yentam noonu rek maag yentam noonu rek ah sëñ bi kat dégg nga mbiram waaw dégg naa mbiram kay ah góor ga kat soxna sa kat bàjjen diw tante diw yumpaañ diw jeex na hmm. ñii yéeg nañu duñu wàcc ñii safara moo leen di lakk bañ doon këriñ ñii ci géej lañuy lap jën lekk seen xaaj ñii ci avion lañuy daanu ci àll yi rabu àll lekk leen ñii poson moo leen di rey ñii cancer ñii tuberculose ñii dañuy tiire seen biir di ci génnee ndox ey yow yàlla ey yow yàlla lii du doonal kenn kumpa ci ñun ñu ngi lay ñaan bés bu ñuy dikkee yàlla nañ fekk ci ngëm bu mat sëkk yaa rabbi ana fan ngay mujj dugal la ci biir turwaali firigo yi danga doon ragal nit ku dee tey nit ku dee mi ngi sa kaw ndoxam di toq sa kaw nit a ngi nii sa ndeyjoor nit a ngi nii sa càmmoñ danga doon daw néew tey néew nga ni ñoom nekkatoo alkaati nekkatoo gendarme nekkatoo militaire doo ministre tey doo député doo ambassadeur doo président amatoo garde corps yow kenn yaa fanaan ci morgue ba ñépp ngi kër gi taalibe bi nga doon bañ taalibe bi nga doon xeeb boo duggee sa waañ li nga dul jox sa doom nga jox ko taalibe boobale tey moo nekk sëriñ moo def kaala gi toog ci jumaa ji nar laa jullee ñépp ñu ngi taxaw yow kenn yaa jaaxan ci ko balankaar bi tey da nga génn dëkk bi topp la ba ci àll bi gas lu sew ne la yalax ci biir teg ay xeer ci sa biir ba mu fees tepp balaa ngay xaweeku di jaaxaan teg ay xeer ci sa ndigg ba mu fees tepp ngay xaweeku di dëpp sa njeganaay yu nooyi bàyyi nga ko dañuy yëkkati sa bopp tegal la ay xeer xeer mën na doon njeganaay delloo la suuf ba nga ne kunus ñu tàmbalee dem sa bakkan desu ci nga jóg toog ngay dégg seen tànk te gisatoo leen moo tax ñuy tere boo suulee néew bul gestu demal sa bopp bu réere danga ko gis waaw sa bu réere danga ko gis hmm. diggante ku dund ak kiiraay bu tuuti moo jaar seen diggante kiiraay bu tuuti buñ teggee kiiraay bi nga ne jàkk waa bàmmeel ana lu tax mu jóg toog munkar ak nakir ñu ngi dikk mooy malayka yi koy laaj si ñu ci féelu gën ci sori penku seen xef yi lañuy xottee suuf si comme ni catapole di xottee suuf ni bët nooyee xef buy xotti suuf kon jëmm ja lay mel bët yi ñoo gën a xonq jant buy génn seen baat moo gën a riir dënn boo gisoon jaan nga daw ba bugga dee boo gisee kondorong nga jommi boo gisee kondoro nga jommi boo gisee jinne nga jommi tey li nga nar a gis bu ko jinne sax gisee dafay jommi ñu ñëw ne la man rabbuka wa man nabiyuka wa ma diinuka wa ma kitaabuka wa ma qiblatuka wa man kaanu ixwaanuk kan mooy sa boroom kan mooy sa yonant luy sa diina fan mooy sa penku luy sa téere ñan ñoo doon say mbokk boo dee jullit nga ne sama borom allahu rabbi yal nañ ci yàlla boole sama borom mooy yàlla sama yonante mooy muhammad sama diina mooy lislaam sama xibla mooy kaaba gi sama téere mooy alquran jullit ñooy samay mbokk ñu ne bind ko nga ne fan laay bindee ñu xotti sa càngaay bi sa tuflit delluwaat sa sa wee boo mu a dagg mu dellu siwaat nga sëpp ci sa tuflit daal di bind ñu takkal la ko sa baat naka boo demee ci kaso yi wala ah, wala campinal yi ni ñuy jëlee aw ticket takk ko ci bool yi bind ci tur ñoom lañ koy defee sa baat bu dee yéefar la buñ ko ne kuy sa borom mu tiit ne antuma bi yéen ñaar yéen sama borom suuf si nag ko ba faaru ndey jorom fekk càmmoñam ñu dóor ko mbool de dana yuuxu lépp dana ko dékk ci àdduna gi ba mu des nit ak jinne ci yàlla dem nga dootoo ñëw ñu bàyyi la sax yi ñu lay lekk ba nga seey sa bàmmeel daanu sa ruuxu mi ngi safara boo dee yéeféer boo dee julli sa ruuxu mi ngi ci barzak yàlla di ko seddal nga tëdd foofu la di xaar yowmal xiyaamati kon mbir maa ngi noonu la yal na yàlla dimbalañ yal dund ci lislaam dee ci ngëm yàlla dekk daja ngërmaneem waaw waa makka alimatu saadiya ba mu jëlee seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ba mu ko jëlee yéegal ko ci kaw juram jur gi daal juuf ci saasi ña ko jiitoon ca suba teel waaw mu leen di raw de ah ñu ne alimatu day ci suba si mbaam mi dafa yooyoon ah, waaw waaw gëléem mi dafa yooyoon ah ñu gonte rek moom mu ñuy rocc ni benn par benn waaw lii lan la xanaa li ñu déggoon ne waaw waaw am na liir bu juddu màkk liir goo xam ne kaawteef la dikkee ay kéemaan xanaa moom la dañu ñëwee Muhammad sallallahu alayhi yaay moo ko njëkk a nampal am na ñeneen ñu ko nampal di ay awaatik ay fawaatim waaw ah, waaye ba ko alimatu saadiya jëlee jox ko weenu ndeyjoor mu daal di namp waaye ba mu ko joxee weenu càmmoñ nanguwul namp ana moo tax waaw ah, mandoo ngoog de mooy justice Muhammad musta dund injustice hmm? xam ne ne jigéen buy nampal mi ngi yore beneen doom kon na namp benn bat bi waaw waaw beneen bant mu batt bi mu bàyyi ko keneen de waaw alimatu saadiya tàmbale am xéewal bu ay sàmmam sàmmee seen jur yi dañuy duuf waaw danga nga ratt nga am lu bëri bëri ñeneen ñi seen jur yi dañoo yooyu waaw ñuy woo seen sàmm yi xanaa fi alimatu saalee di sàmmee ay juram du ngeen sàmmi foofu ñu ne ko ahankay waaye day kéemtaan def ci am de suñuy nag bu ñu sëggee ñax bu wow la lu wow la ñuy lekk waaye moom ay ay ay juram bu ñu sëggee ñax bu wow la waaye bu ñu siggee ñax bu tooy la lool na luñ ci mun ñax bi dafay wow ci suuf waaye buñ koy sàq ñax bu tooy la waaw seeta yàlla li muy defal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw bam fa nekkee ba jamonoy feram jot ca ko yaay bi àndee waaw waaw ca ko yaay bi àndee de waaw ne ko ci ne ko dey suñu doom ji waaw waaw jamonoy feram jot na de waaye dama bëgg xale bi daal gis naa barka ca moom waaw dama bëgg nga bàyyee ma ko waaw ma yor ko ah mu ne comme loolu nga mën nga ko yóbbu ci la almatu saadiya delloo ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah benn bés mu génn ànd xale yi ci gannaaw kër gi waaw ñuy doxantoo ñu jékki-jékki gis ay tan yu jóge ci kaw ñaari tan tan yu weex tan moom duy weex xanaa baat bi xale yëpp daal di daw waaw waaw Seydina Muhammad moom dawul de mu taxaw ñu wàcc daal di ko tëral waaw xotti dënnam génnee xol ba raas ko ba mu set waaw daal di ko feesale leer de delluwaat ko jibril daal di ko tegaat feer rek ci saasi waaw mu mel ni passé de daal di dellu na meloon sallallahu alayhi wasallam moo te yonent yàlla muhammad musta jaar ci caaxaan waaw lumb boobale képp ku mu génn sa xol donte benn bés la mu nga si jaar ci lu neexul yàlla da nga fen wala nga nafeq wala nga wuruj wala nga wor wala nga lekk riba wala nga njaalo wala nga xool lu baaxul wala nga moo tax ñu bañ ci yàlla Muhammad jaar ci fi nit ñëpp di jaar yàlla teel a dindi xolam daal di ko raxas sallallahu alayhi wasallam mu defal ko tampon ci diggante ñaari loosam tampon boobu nag dafa mel ni nenu ganaar boo xaaj ci digg bi wala nenu pitax ay kawar ñu ngi ca sax nee nañ juróom-ñaar la ñu ngi ca bind ay baat baat yooyu képp kuñ ko bindal sa biir bàmmeel teg la ca waaw doo gis munkar ak nakiir waaye yaa ngi gis bashir ak mubashir waaw yàlla nañu yàlla may loola le ñu kuñ ko defal lii moo tax man may faral di suul ay néew dañuy foog ne wuttuur la de du wuttuur de booy wuttuur ci sëg yi koy wutee ji ah koy wuttuur ka dem ci penc yi waaye loolu laay bëgg bindal ko boroom tëral ko ca yërmaande dong la bu bawoo ci man dem ci doomi aadama yi bu dee sama sago la wallahi kenn du texe di de kenn du texe waaw dañuy faral di wax nag dëkk bi bu ci nit faatoo duma ko jullee walla bariwul wala duma wàcc tëral boppam ci bàmmeel nee nañu képp koo xam ne jullee nga koo xam ne bëgg la julli nga du nangu képp koo sang te musulaa bëgg dafa la contre sang ko du nangu boo wàccee tëral ko du am jàmm ci biir bàmmeelam comme dëkkandoo dafa diis ah du joom mu mus na la tooñ wala nga def dara yëgoo ko mu bañ la moo tax biir saañ fii néew na ma julee néew néew na ma tëral néew néew na ma sang néew waaye bu ma génnee nag ana yow ana man am di jàmmale danaa ko sang danaa ko jullee danaa wàcc tëral ko lii la ngeen xam ko doow ne dama fal ñi bañ a fal ñi la damay bañ toppatoo ki au lieu que ma jëriñ ko waaye mu daal di ko lor moo tax na ngeen yéwé nag nitu yàlla yi ki ngay moo bi ëllëg oto mooy jëli sa néew jigéen bi ngay bañ ëllëg mooy dëbb sa nakk sëriñ bi ngay tufli di ko sereetu ëllëg moo lay jullee ci jàkka ja xale bii la romb nga koy ŋàññ waaw ëllëg mooy jël peel ak pikk di gas sa bàmmeel kon nañu benn xaabar xaabar gi jëriñul dara waagañ waagañ bi ah jëriñul dara man la du yow ci mu doon du ko wax ah nit laa nit fecc waay boole nit it jëfale danañ xam ndax nit nga wala doo nit yal na yàlla dimbale yàlla ya rabbi kon mbir maa ngoog bi alimatu saadiya dikkee ñu ne ko ah suñu mbokk ma jóge woon Makka ah waaw di Muhammad waaw tilli jàpp nañ ko de alimatu saadiya daal yuuxu man de yi tos ko rena doomi jàmbu dee na sama loxo ba mu mi ngi fekk Seydina Muhammad ngi leer naññ bay leerax leeraxi mu ne ko Muhammad lan la mu ne ko jàmm te boobu tout tànk la de ah lan la mu ne ko jàmm mu ne maa ngi lay ne sama ween bii ma la jox nga nàmp ci waaw nag ma wax lan la mu ne ah dafa am ñu jóge ci kaw ñëw tëral ma xotti nañ sama dënn génne sama xol raxas nañ ko delloo ko ah ñu ne génne xol ba yow deewoo yàlla ana lan la tële inna allah ala kulli shay'in qadirun waaw waaw waaw ci la ne ci la delloo sayyidina muhammad moo tax loolu la nitu yàlla di def tarbiya tarbiya mooy lan nga tàggat nit ki waaw ba xolam daal di set xol bu setul dangay ngay jaamu yàlla ba sonn waaw jël ay tur di wirde ba sonn bi ci fanaan di ci yenn yàlla du la wuyu de xol bu set nga yegg ci yàlla xol bu setadi boo doon jàng alxuraan ci bés bu téeméeri yoon yàlla amu ci soxla yàlla nee na asamaan bi attanuma suuf si attanuma ana lan moom ma attan mooy ci xol yi ki ma gëm yàlla na yàlla may ngëm googale waaw tarbiya yooyu tey da ngay dégg ñu ne tarbiya yooyu di xam na yàlla xamul yàlla ku xam yàlla du fen ku xam yàlla du wuruj ku xam yàlla du njaalo ku xam yàlla dafay fonk baayam fonk ndeyam waaye xam naa yàlla ngay xalab sa baay xam naa yàlla ngay xalab sa ndey ah, te ndey baay boobu la yàlla waxoon wa qadaa rabbuka an laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan waaw waaw waaw xol bu xasee tilim jeex na borom dafay dem ba boo ko gisee dangay xam ne kii borom xol bu bon la dafay dem ba moo ko xam ngeen moo ko mooy xala ni xala di lemoo nii waaw mooy li tubaab naan arc moom baaxul dafay fitnaal nit bu nit bëggee yow doo bëgg rawat na bu nit ñi bëggul nga gën leen a bëgga di da ngay dégg diw seexal nañ ko ku ñu seexal alku nga tey ji seexalu tey gii néew na nga gis nit ñu seexal ko te alcool ki la seexal sax motul seex yow li nga def waa ji yow motoo ko nooy seexale def nañ diw muqaddam mag ñi de daaw ñu defee noonu de déedéet mag ñi daaw ñu fooyee diina yàlla gi ku ñu seexaloon mon nga seex waaye ku ñu defoon muqaddam mon nga muqaddam waaw waaw yal yàlla dimbali ñu bi bëgg mbooloo dong dajale ay doomu ay doomu jàmbur ne leen di xamal yàlla di leen dugal ci loo xam ne bu ëllëgee du ñu jëriñ seen ndey duñu jëriñ seen baay yow la ñuy yow la ñuy yow la ñuy gëm li nga leen jox du yàlla nit ki bu xamee yàlla dafay gën a fonk baayam bu xamee yàlla dafay gën a fonk yaayam bu xamee yàlla dafay gën a fonk lislaam gën a fonk julleg woor yont yàlla Muhammad kenn gënu ko woon xam yàlla waaye dafa doon julli bi ay tànkam di néewi waaw mu koy coosal bu bu yëkkatee ndeyjoor bi ba mu fiix mu teg ko daal yëkkati càmmoñ bi yàlla na ko tax taha taha tax ey eh, yow yonent bi tax jogal sa tànk bi waaw amma anzalna alayka alquran li tashqa wàccewuñu alquran bi sa kaw waaw joxuñu la alquran bi waaw ngir mu jural la lii mu lay jural de waaw déedéet waaw waaw Seydina Omar kenn gënu ko woon xam yàlla waaw waaye dafa doon julli di woor de waaw Seydina Usmaan ah, waaw waaw moom muy Zin Nurayni waaw ana ko gën xam yàlla Seydina Ali ana ko gënoon xam yàlla waaye dafa loon julli di woor de waaye xam naa yàlla doo julli xam naa yàlla doo woor xam naa yàlla ngay xotti sharia waaw ah, kooku du xam yàlla xam seytaane la waaw ah, man lam yakun lahu mawla fa seytaan mawlaahu képp koo xam ne amoo sang waaw seytaan bi sa sang de yàlla musal ci seytaanu yaa rabbi waaw waaw waaw waaw ci la almatu saadiya delloosee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ba mu ko delloosee yaayam na ko lan la mu ne ko dara mu ne ko yaa ko fi jëloon keroog rek ne dem koy yóbbu waaw tey na nga delloosi ko wax ma lan la ba mu ko ko nettalee mu ne wallahi waaw sama doom bi day waaw lii du rab de du mbet metaan de du jinne du seytaane lii day borom cër la ëllëg de waaye wallahi yàlla def na ko borom cër sallallahu alayhi wa sallam yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu demee ba am juróom juróomi at waaw bëgg yoot juróom benn yaa am daal ne ko ne ey yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku am gaño baay am nga néegu ndey waaw waaw ah, dama bëgg nañu dem yasrib sama néegu ndey fala la nekk néegu ndeyu samaam fa la nekk waaw bu ëllëgee waaw lu ëllëg ëllëgee nga xam say mbokk mbokk dañ koy dox mbokk dagg ko baaxul de ba mbokk li ñëw àddina ñu ne ku la jokk ma jokk la ku la dagg ma dagg la boobu mi ngi jooy ne du ñëw àddina waaw noo def ba jubóog ay mbokk jàmbur waaw waaw boo ko defee nga jubóog say mbokk de waaw boo ko defee nga jubóog say mbokk kon na ngeen góorgóorlu bu baax waaw na ngeen góorgóorlu bu baax yàlla na yàlla dimbale ñu yaa rabbi gis leen yàlla gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, li mu yàlla digle woon ngeen def ko maag yéen ñëpp li mu tere ñu bokk bàyyi ko yal na yàlla dimbale yàlla ba ñu demee Yasrib ndeysaan Muhammad nee na fa la jànge feey ba mu demee ba mag ba gàddaay dem foofale mi ngi woon waa dëkk ba ne ci déeg laa jànge feey waaw ba ñu ñib si ci yoon nga yaay ji daal feebar ba mu feebaree yaay ji daal faatu ku ñu ëmb ñaar weer jëm ci ñetti weer sa baay faatu juddoogoo nekk nekk nga jirim te juddoogoo waaw waaw lii yërëm lu na lool mu dikk àddina amagul juróom benn at yaay watam daal di dem ñu jébbal ko maamam te mooy Abdul Muttalib waaw Abdul Muttalib kilifa la woon ndeysaan dafa doon jël lalam teg ko ci weti kaaba gi toog ca waaw bu yonte Yàlla Muhammad ñëw mu teg ko ci tànkam ay baayam ay baayam yu ndaw bu ko soril waaye dafay bañ jël yonent te ko ci tànkam di raay boppam naan wala di sama doom te fekk maamam la waaye daf ko bëgg ba naan ko sama doom du la ko sama sëdd waaw yonent yàlla Muhammad dund ak moom ñaari at mu am juróom ñett at kooku tam daal di faatu baay ba faatu na gisu ko yaay ba faatu na màggu màggul ak moom waaw waaw waaw maam ba tam faatu na yontu ne condom ci àddina gi du ndey du baay waaw du maam de waaw ñu daal ko jébbal Abu Taalib mooy baayu Seydina Ali ak yaayam mooy Faatumata bintu Asad ah mooy Faatuma bintu Asad Faatumata bintu Asad kooku daal di ko yor ba mu demee ba am fukki at ba ko jegeñ mu ñëw ci baayam bu ndaw boobale ne ko baay waaw waaw mu ne ko bàyyi dafa am lu ma bëgg de mu ne ko lan la mu ne damaa bëgg nga woo waa Makka ne nañu dajale seeni béy ak seeni xar waaw damaa bëgg a sàmm de mu ne ko Muhammad loolu dugal ci loolu mu ne ko bàyyi maa gis nga bëri njaboot lool te amoo ko la wëll amoo ko la dimbale ma bëgg ma liggéey di la jox ah mu ne Muhammad xalaat bu rëy waa yow gone nga yow mi ngi ne sa fukki at dafa bëgg a mot nga dugg ci àll gi di sàmm kon dañuy yàq sama ne bàyyi na ay doomam ci kër gi waaw doomi mbokkam bi faatu moom la jox yat muy sàmm mu ne ko déedéet bàyyi man li ma bëgg mooy may defar di jox nit ñi waaye nit ñi di defar du ma jox man bëgguma loola le yadul ulya xayrun min yadi sufla loxo bi nekk ci kaw di joxe moo gën loxo bi nekk ci suuf di jël boo gisee réew mi avancé am kenn mooy liggéey juróom-ñeent di lekk ah kañ la avancement di am gisoo am na benn président bu nekkoon Amérique waaw am na président bu nekkoon Amérique ñu naan ko John Ferrell Kennedy ah moom la John Kennedy moom lañ tuddee lycée Kennedy bi ci Dakar ci wetu monument l'Obélisque ñu ngi ko rey 1963 ci dëkk bu ñu tuddee Dallas ca Texas fa lañ ko rey waaye dafa doon am kàddu gu mu wax ci anglais mu ne leen don't ask your country bul laaj sa réew what you must doing for you but ask yourself what do you must doing for your country you understand oh yes <laughs> No, I speak English very nice. I, I speak ree ngeen jagaajow ñi nelawoon yeewu nañu waay <laughs> ay café indi café indi asir maa ngi jéggalu loxo bi ma naanee ni l'islam dafa ne booy naan nanga naanee ndeyjoor suba ba léegi damaa nuyoo nuyoo ba sama loxo bi dafa kaam mu jóg mënatuma ko dama nuyoo di nuyoo ku la joxul loxo du kontaan gis naa sànq am na ku ma nuyu dafa yuux rek mu dugal loxo bi ci biir sabadooram bi mi ngi daw liggéey naan woo nuyu naa ko nuyu Abdullahi bi lu mu <laughs> mbëggeel moo noonu am na koo xam ne sagoom yëpp gis na ma moom reere kontaan at bi yëpp lii lay nettali wallahi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir mbooloo mi bu ñu xamoon sama bakkan fi mu nekk dañu jël seen fetal taxaw di ko garde wala am na ñoo xam ne tey bu dee jógoon jëm ci man dinañ jël seen bakkan ne dee jëlal sëriñ bi des ci àddina bi yal yàlla fay leen wallahi yal yàlla fay leen eh, ñaar yi na du fi jóge am na ku bugg ba bugga dee waaye am na ku bañ ba bugga dee am na ku nekk ci biir kër yi mi ngi fatt noppam ndax bëggul ma dé bëgg maa dégg waaw waaw waaye am na ko ne sagoom ma gàmm ba déwén mu tooge du lekk du naan du dem wano gisoo mbooloo mi ni ñu toogee kenn jógul waxuñ kenn noppil ku jóge dafay dem beesal njàppam ñëwaat toog ku jóge dafay dem beesal njàppam toog gàmmo boo doo mun am lii déedéet gàm mooy foo dem sëriñ bi du xam lu muy wax sax ñooñu tam ñooy xorom si waaw waaw jàngeen jëf yal na yàlla fay leen yaa rabbi ni ngeen reyee ci tant bi yal na ngeen reyee noonu ci biir aljana ku ci amagul jëkkër ko yàlla may jëkkër bu baax ku ci amagul jabar yal na ko yàlla may jabar baaxul soxna moo baax <laughs> xam ngeen lan mooy jabar jabar dafay ñëw fekk yaa ngi toog mu ne xawma loo yore kuus la wala allah nga wala la ceeb bi jeex la de nga sànni kurus bi ne ko kañ <laughs> jabar mooy def loolu nga ñëw toog yaa ngi ree bay raay sa biir mu ne la facture bi ñëw na de <laughs> facture bi ñëw na borom kër dafay jaxaso soxna mooy kan soxna boo meree mu defal la boo tiitee mu dalal la booy lekk mu lay jëlal yi gën a nooy di teg sa kanam di la defal li ñu tuddee keemaado xam ngeen kéemaane mooy xooñ waaw euh, loolu mooy soxna li ma wax du kaf de damay kaf ak yéen ngir ma mun a véhiculer message bi lii la ñuy tuddee pédagogie pédagogie un pédagogue dafa am bindkat bu mag bu ñuy tuddee euh, Victor Hugo Victor Hugo moo bind téere bi ñuy tuddee les misérables bindkat bu rëy la ci tubaab bi dafa ne booy jàngale na nga leen fekk ca nañu mel nga jóg ak ñoom waaye am na ku dem ba ci xaay toog dem na ba tiit na li sëñ bi wax ci bàmmeel boo ko dimbale bu demee léegi mu dem waaye mu ree tuuti mu fàtte waale léeg tuuti incha allah kon yàlla nañu yàlla may ay soxna jabar moom baaxul moom jabar dafay ŋóobi dafa lay ciipatu dafa lay purciti jabar moom baaxul moo tax alquran fu yàlla di waxee soxna dafa ne anta wa zawjuka waaye jabar nag dafay ne wamraatu daraballaahu masalan lillazina kafaru a nuuhin wamraata luutin ñooñ jabar lañu amul ñu weddi leen waaye aadama yaay xawaa amoon kooku soxna la dafa ne uskun anta wa zawjukal janna yaag sa soxna si fële nag mu ne sa jabar bi kon ñi amagul soxna yal na yàlla may leen soxna euh, ñi bëgg liggéey yal na yàlla may leen liggéey bu baax baax ki sama mbokk euh, corps paramilitaire yi yal na yàlla may leen grade yu kawe kawe croix rouge euh, sécuriste yi yàlla fay leen yaa rabbi yal na yàlla defal leen jàmm incha allah taala euh, lim du fàtte kenn waaye boo limee doo dajal loolu dong la kon mbir yaa ngi noonu la yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la sàmm ba muy sàmm ba weer bi dee ñu daal di ko fay waaw mu dajale alal gi mu andi ko baayam bu ndaw ba te mooy Abu Talib mu ne ko ah Muhammad dañ laa fay mu ne waaw weer bi dee na fay nañ ma de mu ne ko jëlal mu ne ko léeral baay sama baay bu doon dund waaw sañu maa def loola le sama baay dundatul yaag sama baay yan a bokk ndey ak baay cër bi ma seddoon sama baay laal la sedd Muhammad moo baax ah waaw waaw Muhammad nekk ci kër gi di dimbale baayam bu ndaw ba noonu la demee ba tàmbalee màgg waaw waaw baay ba ne ko tàmbali nga màgg léegi damaa bëgg ñu dem Sham waaw nga jàng nga jàng commerce de waaw waaw ci la ànd ak waa Makka de ba demee ba fu ñu tuddee Basra walla bokkut ak Basra bi nekk Irak beneen Basra la mu ngi Sham am na labbe bu fa nekkoon ñu ko tuddee Bahira ci àll bi la dëkkoon moom kenn waaw ba mu leen séenée rek mu daal leen woo ni hey yéen waa Makka waa kaay leen dem leen bëgg a defal bernde de waa Makka takk seen gëléem yi bàyyi Muhammad képp muy sàmm gëléem yi bañ duggee mu daal di dugg xool xool ne am na lu ma doon gis de man gisaatuma ko waaw waaw am na ku des de ñu ne waa am na ku des xale la mu ngi ci àll bi fale mooy sàmm gëléem yi waaw waaw mu ne ñu ne ko mooy sàmm gëléem yi ñu ne ko mu ne leen andi leen ko yàgg ngeen jaar fii musuma leen defal bernde bu ngeen fi jaaree moo defal leen bernde am na lu tax ba Mohamed duggere mu gis leer bi ah labbe yi ak labbe tey du benn de ah labbe yi démb ak labbe tey yi du benn lab démb yi boroom xam-xam lañu woon ñu ragaloon yàlla lañu waaw ñu ragaloon yàlla lañu waaw waaw loolu amee waaw ci la ci la ne kan moo ànd kii Abu Taalib ne man la mu ne kii sa lan la mu ne ko sama doom la mu ne kii baayam warata dund te sa ta ko de mu ne kii baayam mënta dund léegi mu ne ko ana yaayam mu ne ko faatu na mu ne ko ahankay jirim la mu ne ko waaw baayo la mu ne ko waaw baayo la de mu ne kii nan la tudd mu ne ko Muhammad mu ne ko Muhammad lu muy tekki mu ne ko mooy ki ñu sant asamaan sant ko ci suuf si kii mooy Muhammad al Mustafa kii mooy Muhammadul Lamin kii mooy Muhammad Mahdi kii mooy Muhammad Mukhtar kii mooy Muntaqa kii mooy Mujtaba kii mooy Muhammad Muqtada sallallahu alayhi wasallam waaw waaw ci la na ko nag yow gone gi ndax dag ma mun a may ma xool sa mbubb mu ne ko waaw ba yonte bi sëggee mu daal di gis tampon bi Jibril tampon yoon foofu mu daal di ko fóon ne wallahi ki doon wax moom la yonte bi mujj ci jamono moo feeñ ni ne ko kii day nanga nga delloog moom bul dem waaw waaw na nga dellu de boo delluwul waaw yahudi buñ ko gisee dañ koy rey de yahudi buñ ko gisee dañ koy rey waaw ci saasi rek ñu gis ay fas daal di taxaw ci bunt bi mu génne leen lan la ñu ne dañoo jàngoon ci suñu téere yont bi mujj ci jamono ji waaw tey sa kër gi lay xéewloo lii mooy xam-xam lii mooy indiyaat dafa am xam-xam bu ñu tuddee laduniyaat ak indiyaat waaw xam-xam yoo xam ne kenn du la ko xamal waaw yaa koy xamal sa bopp de yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi waaw mu ne mu ne lu ngeen di wut ñu ne dañ koo bëgg a rey mu ne leen koo xam ne mënoo ko tee judd waaw ndax mun nga ko tee ndax mun nga tee yàlla yónni ko dellu leen waay ñu ne ko bu doon kilifa nga ci ñun dañu ne mi ngi fii sa kër da koo làq ci la Muhammad delloo Makka farul yegg Sham sallallahu alayhi wasallam waaw waaw ba mu demee nag ba tàmbalee màgg waaw dem bi am ñaar fukki at lu teg waaw waaw booba mag baayam daal di ñëw ci moom ne ko Muhammad damaa bëgg nag moo morom yëpp ñu ngi dem ci Xadijatu bintu Xuwaylid Xadijatu seyoon na ñaari yoon balaa Muhammad yoon na ñaari yoon balaa Muhammad juróon na ci seyam yooyu ñett doom mu ne ko xale yi dañuy dem foofu mu jox leen alal ñu dem defi commerce bu ñu see ñu jox ko capital ba ñu seddoo bénéfice ba tee ngaa dem ci Xadijatu waaw waaw fekk Xadijatu tamit ndeysaan ndeke amatul boroom kër mu ngi nekk mu ngi yore ay milliards waaw muy seet nag kan la war a jëflanteel benn bés mu ànd ak jigéen ñi ci àll bi waaw ñuy doxantu ñuy fecc di dal am benn labbe bu nekk ci àll ba daal leen gis ne hey yéen jigéen ñi ah yéen li ngeen di def gënul di yëkkati seen sëri di pàkkar ñi ah, waaw yonent bi ñëw ci mujj jamono ah soxna mi ngi seen biir de subhaanallah sox kii ñëw mujj jamono soxna mi ngi seen xadijatu foog ne moom la mu daw dellu kër ga benn bés mu daal di gént waaw waaw wallahi mu daal gént moom xadijatu weer baa ngi wàcce dugg ci diggante ñaari luppam waaw waaw mu dem daal di ko laaj benn borom xam-xam mu ne ko de yonent yi kenn ci des waaw waaw te kooku yaay doon aawaam de wax ko Xadiijatu am na lu rëy moo te ba yom bi ñëwee na ko damaa bëgg nga jox ma alal damay defi commerce waaw mu daal di gaaw muy wokk bu daje gestu dafa seet waa Makka yëpp ku mel ni jikko ni Seydina Muhammad gisu ko fa de waaw ci la ko joxe alal gu takku daal di ko booleeg benn waxambaane bu ñu tuddee may saratu may saratu li muy tekk ci làkk arab mooy jàppandal kuy wuti ànd ak jàppandal xanaa nga war a am lool waaw waaw Waaw. Moom yonente mi ngi ànd ak Maysara bi ñu ngi jëm Sham. ba ñu demee ba yegg Sham. ba ñu laata ñuy yegg Sham. waaw ñu dikk ci benn garab bi naan la seeni gëléem ñépp toog ci ker gi mu fees Muhammad amul fu mu toog waaye bi mu toogee ci naaj bi banqaas yi ñoo daal di wëlbatiku daal di keral Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah ñu dem nag diir surtout ñu dellu si ndeke Muhammad da gis ku tukki fukki yoon ah waaw benn bénéfice am benn bénéfice Muhammad waaw kooku dina tukki fukki yoon du am benn boobale sallallahu alayhi wasallam ndek ñu doon jënd duñu ay nit ay malayka ñoo doon jënd si waaw bu ngoone ñu delloo si ndab yëpp malayka ana lan lay doolee ndab malayka du góor du jigéen malayka du lekk du naan hmm? waaw waaw daal di indi waaw daal di indi alal boo xam ne kenn mënu la ko wax de ndeysaan kër ba di ñëw Xadiija mi ngi daw mi ngi bale néeg ya Xadiija mi ngi mi ngi def cuuraay mi ngi lal basan ya waaw mi ngi defal pajaas ya ndeysaan mi ngay woy ànd ak ay am di jàmmam ba Muhammad ñëw mu daal di ko teeru daal di daal di jël ndox jox ko ko ah arab nag xamul sukkule boo jëlee jabaru arab nga ne sukkul danga koy fase kon doo am jabar ci ñoom tubaab xamul sukk arab xamul sukk nit ku ñuul moo xam loola la lu ci baax la nag xam naa ci tar <laughs> damaa yore ñaari soxna kenn ki arab la mu ngi ne la toog kenn ki tubaab la mu ngi ne la toog tubaab xamul sukk arab xamul sukk bu la yàlla may soxna ci ñoom nga muñal leen bu baax a baax lu ko mooy seen aada du benn da ngay foog ne dañ laa wegul weg nañ la de ñoom dañoo xamul loolu yàlla yàlla may leen ay doom yu barke lu ngeen jur yàll na tekki yéen ak seen i mag sant naa leen lool dimbale ngeen ma lool lool lool euh, ci aawa bi ci ñaareel bi ci ñetteel bi ci ñeenteel bi dinañ ne sëriñ ba bëgg soxna de <laughs> Euh, euh, euh, kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la meloon yonent bi amoon na jabar joo xam ne arab la mooy yaay Aysatu waaye yonent bi amoon na jabar joo xam ne amoon na soxna soo xam ne sallallahu alayhi wasallam arab la mooy yaay Aysa amoon na soxna soo xam ne waaw waaw nit ku ñuul la moo ko jural caatam Ibrahim kooku ñu ngi ko tudde Maria al-Qibtiya égyptienne la kooku suñu maam la ñuul ñëpp waaw kooku nit ku ñuul la woon waaw ñuul lan moo ci nekk ah ñun lan moo ci nekk nègre ñun lan moo ci nekk sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan nee na sama der gu ñuul gi du ma tee ne ko doyadi laa sama der gu ñuul gi du ma ku ne ko sama der gu ñuul gi du ma dañ maa war a raw alaji Malik daa dina xalit dahru intaaral xuraabu yatiibu bu ñu demee nag be baaxoñ bi naaw sa dund dana neexali déedéet kawar gu ñuul gi bu demee ah, kawar gu weex gi dikk bànneex nekkatu fa be jaaw mooy tóor tóoru dee be jaaw bu ñëwee dafa laa jël si yo kon xeesal bi bàyyi leen ko xeesal bi baaxul dafa araam xeesal dafa araam waaw xeesal bi dafa araam bàyyi leen ko yaa ngi xeesal beddigu say ween lépp daal di xees sa doom daal di ko namp mu jural ko bu dee yaa rey faat nga bakkante taar nga doon wut borom boo ko jegeñee dafay xasaw xun waaw dafay baaxul te dafay joxe cancer gu der demal nga laaj dermatologue yi boo demee dermatologie nga laaj dermatologue yi waaw danga nga gis seen seen der cancer def ciy dugg baaxul man maa gisal sama bopp kenn nettaluma benn jigéen bu ëmboon waa mu dem def xeesal balaa bésu ngénte ba pour mu xees pecc par mu dee ca matuga der dañ ko dañ ko opéré waaye fu ñu bëgg a ñaaw rek mu xëtt fekk der ba yàqu na fi ñu ko tëral fekk glacière bi fees na ñu wooy jëkkëram mu ngi doon liggéey feneen balaa jëkkër ji ñëw bañ ko yëkkati di ko sang der bi di daal di takk ci basang bi li ana lu ko mot te doo xees da ngay pinti panta comme taxi jaune noir yi ngay mer waaw loolu baaxul loolu baaxul loolu baaxul ki xees yàlla def na ko xees na jeex na waaw waaw waaw waaye nga ne tey ma xees dangaa xeeb sa baay xeeb sa ndey nit ku ñuul dara nekk ci baax na ba de yonte amoon na soxna su ñuul amoon na soxna su ñuul mooy Maritul Qibtiya amoon na soxna soo xam ne chinoise la chinois une chinoise ah waaw mu ñu tuddee Sawdatu bint Abi Sama maama moo jóge woon Chine ñoo Makka amuñu woon kayit moo doon andi kayit Makka Makka bu ñu doon bind ci ay yax lañ doon bind wala di bind ci ban bu moo ñu lakk ko comme daal wala ñu jël ay der deru nag deru xar deru deru deru gëléem di ca bind waaye maamu kii moo ñëwoon Makka di defar ay kayit kon yonent bi takkoon na jigéen boo xam ne waa Chine la yonent bi takkoon na jigéen boo xam ne yahudiya la juif la mooy euh, mooy safiyatu safiyatu mi ngi ko jëlee dëkk bu ñu dee Xaybar mooy jigéen boobu nga xam ne mi ngi yore woon ñeent ñeent junni saal saalu tàndarma moom moo doon kurusam ah, waaw kon xeet yu bari dara nekk ci askan yi waaso yi dara nekk ci xeet gënul xeet askan gënul askan giit gënul giis waaso gënul waaso li nit di gënee moromam waaw waaw waaw buy sangu ko summi de mooy jikko ga waaw kon ñu góorgóorlu defar jikko yi crise gi ñu am tey ji mooy jikko yi moo baaxatul seetal xale yi li ñuy sol seetal xale yi li ñuy sol col gu bon gi ñuy sol ñaaw na lool ñaaw na lool nañu yaraat njaboot gi jigéen ñi na ngeen muur seeni cër na ngeen muur seeni cër waaw ah, góor ñu tamit ngeen gàttal seen xool waaw ah, ngeen gàttal seen xool ah. waaw yàlla na yàlla dimbale ñu bi waaw kon mbir maa ngi noonu la xadijatu moo ba yonent yàlla Muhammad ñëwee ba xadijatu def ko ba mu jox xadijatu alalam waaw waaw mu daal ñibbi seen kër mu def ay fan xadijatu fayu ko bàyyi taxam ñoo ci moom te mooy Abu Taalib ne ko Xadiijatu fayu la mu ne ko fayu ma mu ne ko bés bu nekk ngay dem di ñëw fayu la mu ne ko day fayu ma de mu ne ko demal ne na la fay waay dama laa bëgg wutal soxna waaw waaw dama laa bëgg wutal soxna de ba mu ñëwee mu toog toog ba toqi Xadiijatu waxul dara mu jog daal ko jox gannaaw xam nga ndong amul bët te bët mooy gis bay bay rus hmm? waaw mu daal ko jox gannaaw ne ko Xadiijatu dama de pour nga fay ma ah mu ne yow yàkkamti nga xanaa sa voyage bi doo ko tollanti ah mu ne ko de ah sama baay tëx mooy sama magu baay nee na nga jox ma xaalis bi ah mu ne ko doo bàyyi ma dencal la nga sakkanal ko mu ne daf maa bëgg wutal soxna mu ne ko benn voyage rek nga am ci soxna ah boo demee nga ne ko ah gis naa benn jigéen de moo mag de waaye rasul de ah moo mag waaye kotomul de ah moom boo ànd moom ah dana la jig de baax na ci yow de moo la mag nag ba mu dikkee mu wax Abu Taalib Abu Taalib daal di mer ne Xadijatu alalam gi moo tax mu ne ñu wutal la soxna su màgget kaa ñu dem Xadijatu seen ko muy ñëw rek mu daal di ko gàttandu ne ko góor gi man sama bopp laa koy gaaral de ah, bu mu bëggee man bëgg naa ko de mu jël ma may soxna jigéen bu baax mu ne wutal boppam jëkkër wax ma la ngeen dem di ubbu ci néeg yi ah loolu baaxul de loolu baaxul yaa si yonte yàlla Muhammad nee na góor ak jigéen saa suñu wéetee waaw seytaane mooy ki leen ñetteel de caas ak safara nañu sorante rek na ngata ngatata woddu tan <laughs> dana matt du matte ah soril rek soril jàmm ci la nekk ne ñooy jàmm ci la nekk ñetti baaxul sa alal sa loxo tip ci alalu jàmbur sa mujj day ñaaw loxo tip ci alal goo moomul détournement la ñu tëj la ci kaso bi loxo tip ci biir ndiggu sàngara biitul sàngara foo nekk yaa ngi yore biteel sa maas dañ lay raw da mujj di kayang kayang ci mbedd gi rek sa loxo tip ci ndigg jigéen bu dul sa jabar sa mujj day ñaaw rek njaalo gi bëri na baaxul njaalo gi bëri na baaxul njaalo gi bëri na baaxul waaw waaw te ñuy njaalo de ay jullit lañ de del ne duñu ay jullit ay jullikat lañu jullit du njaalo jullikat nag waaw waaw mooy guerre yi ngeen di dégg tey jii boo demee ca Afghanistan ñu ngi reyante boo demee ca Somalie ñu ngi reyante waaw waaw boo demee ca Liban ñu ngi reyante Syrie Irak déedéet julli di reyante wuñu de déedéet jullikat yi te loolu tubaab yee ko def de dañoo xam ne ay pétrole ñu ngi fa ñu daal di ko taal buñ ko taalee ngeen di jënd génne pétrole di leen ko jox ñoom ñuy alimenter seen usines yi ñu leen jox ay ngànnaay ay chars de combat waaw ay avion bombardier ngeen di reyante rek lii occidentaux yi ñoo ay seen montage la CIA ak FBI ak Mossad bu Israël ak sambak sambak mooy ñi ñuy yónni ñuy rey nit ñi ñoom ñoo ma sànnoon pikir bi pour rey ma ca Tunisie ñoom la waaye nag bésu dund dee amul bésu dee tam dund amul yàlla newoon na fala bu dama toog ci mbooloo mi rek te li ma dugaloon ci loolu lépp mooy ma mun a gis sal sama bopp ëllëg bi mooy wax ma wax lu wóor tey jii ma mun a defendre lislaam lislaam mënoo ko défendre te amoo xam-xam foog nga xam li nga yore xam li keneen yore lii moo tax fu nekk dugg naa ko ci dugg naa ko ci biir àddina bi bés yooyu coonoom moo andi noflaayu tey gi amul benn daayira bu toog fi ne sëñ bi xas-xas na ma déedéet amul benn daayira laajuma la dërëm amul du tool buñ may defal wutuma ko ci kenn binduma kenn ci gouvernement bi te ministres yi boo ci génne sama njaboot mu jeex tàkk daanaka ñii sama baay lañ doon ñëw ñii ci man lañ doon ñëw waaye benn ministre de man bind naa ko leer te ñaan ko ndimbal amul bañ nañ ko ba dañ may koñe léegi seeta sama hôpital bi ma tabax cent onze millions téeméer millions ak fukk ak benn autorisation sax dañ ma ko bañ a jox ba léegi amul autorisation te soxna saa nga ne toog ci décembre bi passé ñetti téeméeru jigéen ak ñeent fukk ak ñeent ñoo fa wasin kuy def lii xana dañ ko war a jàmbaarloo ah? kuy def li dañ ko war a jàmbaarloo waaye déedéet ay football kat la ñuy jox ay drapeau waaye kiy liggéeyal askan liggéeyal xeet dañ ko jox drapeau mu caaxaan moo leen moo leen suuxal lépp looy def lillahi wa li rasulihi waaw bu doon bu ma waxee léegi tudd président wala tudd ministre bi waaw bu ëllëgee ñu daay taxawal fi camion di wàcc ay ceeb romb nañ ay kër ñoo xam ne bu ñu ndekkee du ñu añ bu ñu añee du ñu reer ñu xañ ko ñooñu daal ma ko jox man bu ma taxawee yowmal qiyaamati ana lan la wax lan la wax yàlla damay wax yàlla man xaaruma nguur ci dara dara be dara booloo jeex man xaaruma nguur bu ñu ñëwee danaa def bu ñëw danaa def li John Kennedy wax du jullit waaye xam-xam alalu julli la fu mu ko fekk na ko jël li mu waxoon mooy li ma doon wax noonu don't ask your country what he must doing for you but ask yourself what do you must doing for your country bul laaj réew mi lum la war a defal yow ci réew mi nga bokk laajal réew mi lan nga bëgg man ma defal man lii laa bëgg sëriñ buy tabax hôpital ana foo ko gis ay centre formation ay école ay entrée village man li ma bëgg mooy naa ñaq jox doomi aadama waaye nañu ñaq li ma jox déedéet sa suma kenn déedéet ku def baax na ku deful baax na lii samay koppar la ku ñëw baax na ku ñëwul baax na ànd ak na maa ngi biram képp ko xam ne dugal na ci loxoom yal na yàlla fay leen yaa rabbi balaa may jàll maa ngi nuyu daayira yépp ci ndeyu daayira ba ci juróom fukk lu teg daayiratul ixlaas mooy ndeyu daayira jawrin maa ngi lay nuyu waaye baladul amin ñoom ñoo def exposition yi photo sëriñ sëpp andi nañ ko ca sant naa leen photo waa Touba yi photo waa Yoff waa Tiwaawoon waa Medina Baye waa Ñaseen Medina Gunaas man lii laa bëgg man injustice laa bañ danga na man dama contre gouvernement man ci gouvernement laa bokk sëriñ lan mooy sëriñ mooy état sans budget ku am ordonnance yoo la koy andil nga jëndal ko boroom kuy ngoro nga mottil ko ngoroom ku dee amul càngaay nga jëndal ko càngaay ministre du def loolu député du ko def ku jaaxle rek kër sëriñ nga jëm kon sëriñ dafa doon état sans budget dégg ngeen kàddu gi waaw ah, yow ku def nga def ku deful nga def moo tax ma sëriñ dafa doon état sans budget waaw man contre ma gouvernement man injustice laa bañ euh, man injustice injustice laa bañ na ñëpp am jàmm alal ji bañ ko lewee ñun ñëpp ko bokk kon dëkk yëpp nañ ci def courant dëkk yëpp nañ ci def ay château de xale yi dem ci camp militaire yi génn buñ leen bàyyi ñuy dox ci mbedd yi ni bët Sénégal meloon nañ leen defal ay tool ñuy béy nawet noor cooroon lool jox leen ay tracteur jox leen ay machine lu ñu béy ñu xaaj ko ñett bi ñu def ci keesu réew mi bi ñu jox ko ñoom bii ñu daal ko defaat ci tool yi lii buñ ko defee xiif daal di jeex waaye nit dugg armée ba xam secret guerre nga bàyyi ko ci mbedd bi bis bu ñu dajaloo daal di fippu musiba lay doon yàlla bu ñu fipp mu yaa bi kon xoddeeku balaa ngay lakkale yal na yàlla dimbali ñaara bi boo di wax nag lu mel nii ñu ne diw dafa dafay contre wala diw xamul politique kon politique mooy fen boo waxee loo xam ne dara du dëgg ñu ne c'est un grand politicien kon politicien mooy kuy wóoru déedéet loolu baaxul fen baaxul nit ki loodul def bul ko wax kabura maxtan waaw bàkkat gu dara gën ko rëy de waaw waaw di wax loodul def baaxul kon mbir maa ngi noonu le xadir bi bal ca noonu la gaaralee boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah mu xam ne baayam dafa weddi am na ñu ne sàngara la jël daal di ko jox baay bi ba mu màndi sàngara baaxul baay bi commencé na di dóor dënnam naan man de màkk yëpp maa fi gën a doon jàmbaar du jàmbaar limu mu naan moo naan moo ko yëngal sàngara bëri na façon am na lu ñu tuddee ay beer sàngara la waa jooni waral ka sàngara la vin rouge sàngara la sëng sàngara la njaw sàngara la kanakaajo sàngara la mooy ndoxi ndar koso bu ñu nëbal baaxul sàngara la sum sum de man déggatuma ko <laughs> am dañ ko bàyyi daf leen di rey rek <laughs> gisoon naan kati sàngara yi duñu sol marakis seetlu ngeen loolu teel parce que boo boo naanee sàngar foog nga kayang kayang ngay arrière te marakis buggul arrière boo arrière mu daal di summeeku alhamdulillah ba loolu amee waaw góor gi naan na mandi mujj bu buggee tufli tufle bi du yegg ci suuf ci poosam lay sotteeku xadijatu xam ne nag góor gi dee fi mu nekk moom sori na lool xadijatu dafa doon bind mu bind benn kayit ne man Xuwaylid may naa sama doom Muhammad ci xol gu set wecc waaw nangu naa gorowante ak moom bind bind ñëwut ne bay bi am signal baay bi te di kayankan Xadija daal di ko signal loolu ni rek signature am waaw ba mu ba mu ba mu ba def lépp ba mu wuree ko mu ne waaw lu neex li di xeeñ fii ci kër ga lan la Xadijatu daay daw ñu ne ko bàyyi bul ma gàcceel di ama may Muhammad mu ne man mayul la Muhammad ku nangam ko ku nangam ko daal di ko xas naññ ko Xadijatu génne kër mu xool ko ne ko li dee pexe la mbind bi di sama mbind sama signature bi sama la waaye na ñun ñun yaaram bu ñu xasee bind jeex na seetal nekk loon jullit waaye nee na du li di maraat julliti tey nag dañuy tufli di maraat mbokk yi loolu nan lay demee yow ñu fal la amoo woon dërëm tey lañu la fal ngay ministre wala député a ah, déwén nag nga tabax immeuble waaw ah, loolu loolu anglais naan pickpocket da ngaa jël loo moomul këpp kees ne ko tay lekk waaw ah, foog ne boo demee Makka dana set boo jëlee cabinet di ko sangee saw da nga dollu sobe waaye du set mukk du musa set mukk waaw ci la yonent jëlee Xadijatu Xadiija naka la Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme jël nga ma may soxna da ngay toxusi fii ci kër gi ah yonent yàlla Muhammad daal di toxusi waaw waaw mu daal di toxusi ci kër ga de waaye nag démb de wóoroon na waaye tey wóorul de boo takkee jigéen tey nga toxu këram bés bu mu la meree sa walis bi yaa ngi ko fekk ci mbalit ba <laughs> moo tax daal nekku say sil moo gën a dal xel mu xam ne kër gi yaa ko moom waaye boo xamee ne kër gi yaa ko moom mu nax la ba jël kayitu kër ga daal dem tayle ko wala mu nax la jaay kër ga nga toge ba ñoo génnee la déedéet toxul jigéen wóorul de bés bu meree jigéen dafay def soog a xalaat góor dafay xalaat balaa muy def moo leen wuutale nañ kàddu gi waaw waaw waaw ci la yoon ci yàlla Muhammad toxoo kër benn bés Xadijatu daal ko woo ne ko sama alal yëpp mi ngi nii loo bëgg rek yaa ko moom Xadijatu ne ko eh, yonent bi ne ko sallallahu alayhi eh, man de jëluma la sa alal wallahi jëluma ngir sa alal de mu ne tax nga jël ma mu ne ko dafa am juróom ci jigéen gu mu daje lu mu jur est lay dégg waaye cem waaw déedéet waaw cem baaxul de mu ne ko jikko yooyu mooy lan mu ne ko juróomu jikko jigéen bu ko jikkoo lu mu jur day tekki mu ne ko wax ma ko ma laal ci sax bu nekkul ci man ma wuti jikko yooyu mu ne ko bi njëkk mooy ananga maa ngi nii ah bul dem toog naa noppil noppi naa lii neexuma dootuma ko defati lii bëgguma ko tuub naa ko soxna dëgg lii lay jikkoo bul dem toog naa ananga maa ngi nii noppil noppi naa lii neexuma bàyyi naa ko lii bëgguma ko tuub naa ko waaye jigéenu tey jii tànk wi day mel ni kuur gu ñu diw laalo mu ngi dox rek mu ngi dox anamu jaar na fi léegi anamu jaar na fi léegi nii rek marché laa dem boo demee nga fekk mu tëdd ci buntu géej gi lii lii ka lii lan la waay lii lan la jigéen bu gàtt tànk dafa baax waaye anamu génn na anamu génn na jigéen bu baax du mel noonu la jigéen gàtt tànk moo baax ci moom waaw ana nga maa ngi nii saa soo ne ana nga rek mu ne maa ngi nii may ma ndox mu jóg mbaal la may ndox waaw fóotal mu daal la fóotal doo ko wax sax moo koy jëlal boppam waaw waaw yal na yàlla fay yàlla yaa rabbi ah noppil mu noppi waaye tey loolu yombul boo ko noppil mu ne nit nga may nit làmmiñ moom du lekk làmmiñ bu dul ñu togg ko kooku baara ñin rek lay jur foo gis baara ñin ndey ñin moo ko jur waaw waaw ci la nekk foofule mu ne ko li ma bëgg daal xadijul ci sa alal gi nga di mu ci defal mu daake waaw waaw may dem ci àll ga di fa wéetal yàlla waaw di fa wéetal yàlla de waaw yonent bi ci la tàmbalee dem ci doj bu ñu tuddee raarul xiraa yonti yàlla Muhammad di dem foofu xaarul Hira di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba mu demee ba am ñeen fukki at waaw ndeysaan xadis bi ko doon seet tànkam yëpp di nàcc deret yenn temps dana fa def weer yenn temps semaine doj boobu ni mu njoolee buñ la ne Muhammad fii la doon nekk jamono yooyu la diis na lool waaw ba Jibril daal di ko dikkee daal di ko téye ne ko iqra ya Muhammad mu ne ko maa ana bi qaari jàngal yow Muhammad Ah, mu ne ko day man duñu jàng de ñun xamuñu jàng ah, ñun day sàmm ak commerce la ñu xam mu daw ñëw ci kër gi mu daal di waaxu ñëw ci kër gi waaw waaw mu ne Xadijatu man day am na lu may feeñu de ah, mu ngi ñëw Xadijatu ne ko toogal sama ndeyjoor yaa ngi koy gis waaw toogal sama càmmoñ yaa ngi koy gis waaw waaw Xadijatu daal di dindi musóoram yaa ngi koy gis mu ne déedéet mu ne lii du seytaane seytaane même bu jigéen futteekoon daf koy xool waaye ma dindi sama musóor rek ñu daal dal lii leneen la waaw ah, mu ne ko am naa sama benn doomi bàyyi tëx ñu ko tee Waraqatu ibnu Nawfal waaw ah, moom dafa jàngoon téere njëkk yi waaw ah, nañu dem foofale ba ñuy ñëw rek kooku daal ne ko Xadijatu ah yow ci naaj bu tàng nga dikk de mu ne ko waaw fekk kooku gumba na mu ne ko lu xew mu ne ko Muhammad laa àndal mun ne ko taw ci naaj bu tàng bi yaag Muhammad lan la waaw mu ne ko de moom day def fi mu doon dem ci àll gi dafa am lu ko naan ko iqra ya Muhammad mu naan ko man ma ana bi qaare njàng du suñu cër ñun njàng du suñu wàll ñun ñun nangama nangam mooy suñu mbir mu ne ko Muhammad ana kooku lu mu la nan la tudd mu ne ko nee na Jibril la tudd góor daal dina këlbat jóg ne qudusun qudusun ku sell waaw ku sell moo doon andi yu sell yi muy téere asamaani ci ñu sell la jëmoon mooy yonent yi waaw mooy jibril alayhi salaam moo woon ci aadama fukki yoon ak ñaar waaw moo ñëwoon ci nuuhun juróom fukki yoon moo ñëwoon ci idrisa ñeenti yoon waaw waaw moo ñëwoon ci muusa ñeenti téeméeri yoon waaw waaw moo ñëwoon ci isa fukki yoon waaye muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw am na yonent yoo xam ne musu ñoo gis jibril bu benn yoon waaye waaw waaw cheikh al di baay nee na yonent bi sallallahu gis na jibril xaqadun ulufun téeméeri junni yoon ñaar fukki junni yoon ak ñeent junni yoon yàlla nañu yàlla fayal baay yaa rabbi waaw moo tax muy tagg seydina muhammad ne kayfa madhi liman xadimu zarahu jabrailul amin tulal layali kayfa madhi kayfa madhi kayfa madhi kayfa madhi liman xadimu zarahu jabrailul amin tuulal layaali loolu cheikh al moo ko bind nee na kaw fa kay fa kawteef waaw kay fa kawteef mat yi waaw tagg suma naka laay taggee koo xam ne jibril moo ko doon balal ettu këram waaw jibril moo doon moo doon booyam jibril moo doon jawrinam man nan laay taggee kookale koo xam ne diitab guddi ya ak diitab bëccëg ya def leen baagante ci kër seydina muhammad ba mu demee ne xadijatu ne ko boo demee ne ko lan lay jàng ba muhammad demee ba jibril ñëwaate daal di ko naj taf ci dënnam ne ko iqra ya muhammad mu ne ko lan lay jàng maza aqra am nañu ne bind ma aqraw lan lay jàng mu ne ko iqra bismi rabbik wallahi ci la alquran tàmbale ba doon six mille six cent soixante-six aaya mooy boo galanee allahu jëm nii nga galan allahu jëm nii mooy wa tiini wa zaytuni wa tuuri sinin wa hazal balad amin wa tiini benn waaw muy siis wa zaytuni benn waaw muy siis wa tuuri siinin beneen waaw muy siis wa haazal baladil amin beneen waaw muy siis siis siis ba ñeenti yoon muy six mille six cent soixante six aaya kon alquran a ngoog waaw foofu nag waaw même boo jàngee xam-xamu biddiw su nga gisee biddiw ni ñi dawee waaw moo tax bu ma gis naa weer bi rek ah ñu ne déedéet sëñ bi dafa bëgg a beru beruwuma de dama koy gis de ah, weeru noor fi muy taxaw ak weeru cooroon fi muy taxaw di benn weeru nawet fi muy taxaw ah, waa ak weeru loolu fi muy taxaw di benn de déedéet suuf si dafay wër jant bi trois cent soixante cinq jours ak juróom-benn waxtu déwén juróom-benn waxtu février sooga doon vingt-neuf déwén mu daay doonaat vingt-huit li boo ko jàngul noo koy xamee gisoo weer bi bés bi mu waroon a taxaw taxawu ci waaye ci xam-xam taxaw na dafa ñëw ba tiim réew mu ñu dee Barmot Barmot fan la nekk boo jogee Libi am na dëkk bu ñu tuddee Gadamès mi ngi nekk diggante Libi Algérie Tunisie waaye Libi moo ko moom nekk naa musoon naa nekk foofu ñu ko dee Gadamès boo jëlee ligne boobu ci buum yi ñu tuddee parallèle mooy lii ñoom ñu ngi doon cent quatre-vingts lignes ngi tàmbale ci équateur équateur moo jaar ci kaw Guinée équatoriale ca Bata ca Malabo moo jaar ci kaw Équador ci Amérique latine mu ngi jaar ci boori Inde mooy degré zéro gànnaaram quatre-vingt-dix la sowam quatre-vingt-dix degré la da dem ba mu doon pôle nord ak pôle sud muy alqutbu shamali ak alqutbul janubi weer dafa am lu ñu tuddee idbaar ak iqbal li boo ko xamul looy wax ci ci weer ay paayu cataracte dajal leen ci biir RTS ne ñoom ñooy xool weer lu ñuy gis tous su gisuñu dara maa ngi sant yàlla lii laa bëgg ngeen mujjee mooy reegi waaw mi ngi téemoon fu ñu tuddee Barmouth Barmouth fan la mi ngi ci biir océan Atlantique mi ngi dajak comme fil bi fi muy dajak fil bale lampe bi boo jëlee ligne bi jaar diggante Argentine ak Falkland benn dëkk bu ñu tuddee Magellan fi ñuy dajaloo foofu mooy Barmouth bu ko bato jaaree dafay daanu bu ko avion tiimee dafay daanu weer bi ba mu ca tolloo dafa doon secousse dafa mel ni ngay dawal oto ci teli bi ci kanam mu wàcc ci rangaan da nga yëg ne nekkatul ci kaw teli bi weer bi ba mu ko tiimee loolu la ñu tuddee ufukul ramit boo jàngul astrologie jàngoo astronomie te jël sa làmmañ da ngay gàcceel sa bopp day wane na kii jaahil la xamul li muy wax yal na yàlla dimbale yàlla yal na yàlla fay yàlla hmm, ngeen ànd sago waa njël jot na eh, daf ma bett sax man dañuy nodd si salaatu ñu dugg ci jumaa ji ñu julli ngeen may ma ma dellu saat ñu wax ak yéen yàlla xam ndax déwén fan la góor gi di nekk yàlla xam fan lay nekk déwén ndax du ko du ko fekk fi maamam dem ak fi baayam dem yàlla mun na ko fi mu toog sax yàlla mun na ko def te man bëgg naa leen lool wallahi bëgg naa leen lool ragaluma dee déedéet déedéet dee man dama ko bëgg sax liqaul xabib bil xabib la soppe dajak soppe yow yàlla nga doon jaamu ah nga ne yow bëggoo dajak yàlla lool mën na nekk kon yow gëmoo yàlla déedéet saa su ko yàlla defee baax na waaye wéet gi ma leen di wéetal ak wéet gi ngeen may wéetal lii rek moo diis ci man di leen gis saa su ne ngeen may gis may kaf ak yéen ni ma di kaf ak yéen guddi gi yéen ngeen ne guddi gi kaf naa lool eh, kaf naa ba yëg kontaan naa yéen ki yëg kontaan ngeen ñu del siwaar nag ñu ñaan ñu soog a yeeweeku insha allah noddkat bi nañoo nodd allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima